wadkuruu id antum qalilun mustadcafuuna fi lardi taxaafuuna an yataxatafakum annaasu fa aawaakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum min altayibaati lacallakum tashkuruun suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaam ñaar fukk ak juróom benn mu ne wadkuruu yéen fàttaliku leen yéen jullit ñi ba léegi ci xéewal yi ma leen defal id ba nga xamante ne nii antum yéen qalilun ñu néew goon woon ñu néew ngeen woon comme li mawlaana ibn abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma wa dañuy ñoom muhaajiruuna yi lay wax muy saxaaba yi nga xamante ne ñoo dëkkoon makkatal mukarrama zaadaha allahu sharafa wa radiyallahu anhum ba nga xamante ne qalilun da ngeen a nekkoon yéen id antum qalil da ngeen a nekkoon ñu néew a néew nekk Makka nga xam ne ña fa tuuboon dañ leen doon konte compter mustadafuna yéefiru Makka yi di leen néewal doole foo fële fil ardi ca suufas Makka taxaafuuna ngeen ragal sax an yataxafa an yataxatafakum an naas ngeen ragal ñoom yéefir yi daal di leen këf daal di leen jàpp dëgg lu mu gën a gaawe daal di leen fat yéen ñépp ba nga mu demee noonu nag fa awaakum suñu boroom daal di leen dëkkale daal di leen fat fi nga xamante ne nii am ci yéen ñu mu fat yóbbu leen fi nga xamante ne mooy xabasa foofu la ca am najaashi waaye ba mbir mi ginee tar suñu borom indi beneen boo xamante ne muy madinatul munawwara ngeen gàddaayu fa dem fa aawaakum mu fat leen medina wa ay ayyadakum ba ngeen fa nekkee mu jàppale leen dëgëral leen bi nasrihi ci ndimbalam wa razaqakum ba ngeen gañe seen noon yi keroog badar bi nga xam ne ci ngeen daje daje gu njëkk wa razaqakum mu daal di leen wërsëgal min at-tayyibaati ci yu teey yi mooy lan defal leen li nga xam ne dafa xaraamoon bu njëkk muy ghanaim yi muy li nga xamante ne nii mooy butin de guerre yi li nga xamante ne nii mooy màng yi ñu jële ci xare avant yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bu maso <laughs> ma soon a dem xare ba amoon fa butin de guerre am màng loolu dañ ko doon teg fële bu ko defee mooy bu dee boroom bi nangu na ko day ab day day ñëw daal di ko ab taal ñëw lakk ko daal di dem loolu noonu la doon demee loolu nag loolu bi yonente ma lay saa saa ñëwee yo suñu borom ci la daganal xeetam moom nga xam ne loolu dañ ciy mën a jël di ko utiliser di ko jëfandikoo moo tax mu wax ci yi nga xamante ne bi muy tudd xadiis boobu bu Seydina wa Mawlana Abu Hurayra radiyallahu anhum wa anhu wa arda bi suñu mum naan fuddiltu gëne lañ ma ci yenante yi ci yoo xamante ne lay lim yu wute la bokk na ci wa uhillat lana al-ghanaim ñu daal di ñuy daganal ñun bokk na ci yooyu ñu daganal ñu li nga xam ne mooy màng yi te dafa nekkoon loo xam ne dafa xaraamoon ci xeetu yonent yi alayhim salaatu wasalaam yu fi jiitu woon kon nag suñu boroom daal di leen daganal mina tayyibaati ci yu teey yoo yële waaye nag yu teey yépp sax ya xamante ne nii moom la ndax ne comme niñ koy gise ci saar bi ñëw suuratul araf ana kan mooy xaraamal yu tee yi nga xamante ne nii moom la mina rizq ci nga xam ne mooy wërsëg yi kon suñu boroom daal di ñuy daganal daganal leen yu tee yi nga xamante ne nii li xaraam ci lislaam dañ koy la la'allakum bu ko defee tashkuruna ngeen man di fàttale fàttaliku seen boroom di ko sant ndax loolu mooy jaamu yàlla ji eh, loolu lépp mooy shukru la moo tax diiney lislaam mooy diina shukru alhamdu wa shukr mu ne yaa ayyuhal ladina amanu mu ne yéen ñi gëm seen boroom tabaraka wa taala te dëggal laa taxuunu bu leen war allah tabaraka wa taala war rasuula ak ndawam bii mu leen yebal sallallahu alayhi wa sallam wataxuunu yëg leen ne bu ngeen ko defee rek wataxuunu ca booba yéen a ngay war amaanaatikum li nga xamante ne ni mooy seen kóllëre de wa antum fekk yéen ta'lamuna ba ngeen koy def xam ngeen doy léegi nag loolu la lii nii am nañu rek ci seydina Abu Lubaaba radiyallahu anhu la wàcc keroog ci ghazwatu Bani Qurayza bi nga xam ne ci la ñu ne moo yonent bi alayhi salaatu ci la assiégé biñ jógee fi nga xamante ne mooy ghazwatul xandaq gisoon nañu ko ma nga xam ne ja suuratul ahzaab wa axraja alladhiina zaaharuuhum min ahlil kitaabi min sayaasihim gisoon nañ foofu fële ca suuratul ahzaab gisoon nañ nettalib ghazwatu Qurayza banu Qurayza foofu nag bi nga xam ne nag ci lañ leen encercler daal di leen wër ndombo ba nga xam ne nag amatuñ nu ñuy def lu dul nag ñu wàcc ci ci àtte bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu daal ñoom ñu ne leen nag léegi ñu ne ñoom daal yahuud yi na yonent bi alayhi salaatu wassalaam yebal kenn ci ñoom bu ko defee moom mu mën a waxtaan ak ñoom nan la ñuy def mu yónni leen ñoom ñu ne Abu Lubaaba lañ soxla te ndax seen allié la woon léegi nag ba mu demee ñu laaj ko moom ba mu demee loolu yee mu nëbbal yonent bi yi salaatu wasalaam bëggoon a dogal ci ñoom bëggoon a àtte ci ñoom far ñu nee ko lan nga gis ñu wàcc ci dogal bi wala mu ne waaw ngeen wàcc ci dogalam mooy ci àtteem mu ne ñun waaye nag mu wan leen daal di def signe ci put yi ne leen la leen di def nee ba ma ko defee ci laa xam ne man de daal dinaa war borom bi tabaaraka wa laa ndawam bi ba ma divulguer daal di feeñal li nga xam ne mooy le kon seen atte boo xam ne yahuudi waruñu ko woon a yëg léegi nag ci la deme takk boppam ci jàkka ja dañu xam ne mooy ci la tuubam di ñëwee ci gàttal loolu am nañu ko wax boo gisee mooy nettali bu mel noonu gis nga ci ghazwatu Tabuk bi bi ñuy gis keroog suuratu Tawba ba nga xam ne ci la demul woon moom Seydina Abu Lubaaba wa aaxaruuna tarafu bi dunuubihim xalatu amalan saalihan wa aaxara sayyi'an wa aaxara sayyi'an wala loolu le comme ni ko suñu borom waxe woon ne am na ci ñoom ñoo xamante ne nii ñeneen ñoo xam ne reconnaître nañ seen bàkkaar ñoom dañoo njaxas li nga xam ne jëf ju baax ak joo xamante ne ñoo moo àggul ci baax mooy baaxul am ñu ne moom la woon Seydina Abu Lubaaba radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa loolu nag la wax de am nañu koy wax am na ñu ne nag noo lii ginnaa laar si loolu waxul loolu wala way wax rek yéen ñi gëm yàlla ginnaa laar si yéen ñi gëm borom bi tabaaraka wa leen war borom bi tabaaraka wa taala mooy diine jii mu leen teg ngir ngeen nekk ci daldi ci nekk ba faatu ci doromet di ci woote jëme ci te tamit mooy lépp loo xamante ne nii lu koy ñaawal la lu koy gàkkal la ngeen bañ koo def ba nit ñi di bañ diine ji ndax yéen yooyu yépp ak tamit atte yi suñu boroom teg bu ngeen ko doxalul boo mooy lool mooy wor boroom bi tabaaraka wa taala mooy wor yonent bi alayhi salaatu wassalaam te bu ngeen ko defee mooy seen bopp ngeen di wora wa taxunu yéen a ngay wor amaanaatikum seen kóllëre wa yéenay gën a xam loolu nan la nit di jànge ba pare ñu ne ko waaye lan nga xam ci biis moom mu ne don biis dara newu ci ay joxe liggéey góor ak jigéen loolu dara newu ci loxo te moom moo ko tey di rien rek kir def faire buzz kooku wantum temps la moon xam nga ne kooku moom kat xaana Allah wa rasulah kooku moom war na borom bi tabaraka wa taala te wor na yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax di woote wu ci diine nit ñu bari xama ko ci lool muy waxe tojaage yu toll noonu te moo ko tey te am na ñoo xam ne dina leen sànk ndax loolu kon nag loolu lu garaaw a garaaw la mu ne waa la mu taxam leen ne annama amwaalukum keni li nga xam ne mooy seen alal yi wa awlaadukum ak seen doom yi fitnatun ab fitna la boo xamante ne borom bi moo leen ciy nattu de wa anna allaha te nekk na ci borom bi tabaaraka wa taala indahu wa wa indahu te borom bi de am na fa moom nekk na fa moom ajrun pay azimun gu tara tara gu màgg màgg màgg mooy ne seen doom yeeg seen alal yi loolu borom bee leen ko defal waaye waxoon na wa nabluukum bi sharri wal xayri fitna mooy fitna buñ nee nattu rek ñu foog ne nattu bu bon lay doon non non moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu gisee Seydina al Hasan wala Seydina al Husayn ibn abi taalib radiyallahu anhum wa ardaahum fekk mu nekk ci kaw minbar bi di xutba bi mu ko gisee dafa wàcc daldi muy daw di ko utsi mu ñëw wàcc xutba bi daal di koy yëkkati ne borom bi wax na dëgg innama amwaalukum wa awlaadukum fitna loolu la ne dëgg-dëgg seen doom seen alal yeeg seen doom yi ñoom de seen fitna la yow nga jàpp ne lool nan lay nekk fitna bu bon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ana kuy xalaate loolu wal iyaadu billah mooy wanabluukum bi sharri wal xayri fitna mu ngi noonu la yiw la woon ci moom alayhi salaatu wassalaam kon nag loolu lépp nag seen alal yi ak seen doom yi fitna la boroom bee leen ci saytu nag mooy nag bu leen yaakaar ne fexe leen amee ci ngërëmu borom bi tabaaraka wa taala waaye ku alal ju bari tax nga daal di deew mel ni nit ka innal insaana la yatgha ar ra'ahu nit ki nga xam ne day deew bu commencé woomal am dara kooku mooy ku tus na kon nag am say doomit nga commencé rek yow yi nga doon bañ yëpp nga commencé koo nangu ñuy def lu leen neex di xotti xormaay a xormaay alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak am sa doom yow nekk doomu nit ñi yow laata ngay am doom naan gars yi waaye dañoo war di muuru jigéen ñi bu ñu waxee dañuy muuru nga am doom di jigéen loo ko neex neex na la yow fii mu ne tara <laughs> waa yow léegi mooy loolu yow xam nga ne fitna la de wa anna allah te yëg leen ne nag fitna googu mooy ne fexe leen ame ci li nga xamante ne mooy ngërëmu seen borom li nga xam ne ak këram nga ak payam gu màgg ga ndax nekk na fa moom ajrun bayazimun gu màgg ne yaa ayyuhal ladina amanu e yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal in tattaqullaha bu ngeen ragalee seen boroom de tabaaraka wa taala yaj'al lakum furqaana dina leen defal li nga xamante ne moom ngeen di amee discernement li nga xamante ne da leen di defal loo xamante ne nii xam nga bokku na ci turu alquraan yi alfurqaan mooy li ngeen di tàqalee diggante dëgg ak neen wa yukaffirankum ba pare mu da leen faral ankum wëllif leen sayyi'aatikum seen ñaawteef yi ak seen bàkkaar yi wa yaghfir mu suturaal leen daal seen bàkkaar yoo yooyu la mu daal di koy far wallahu te boroom bi tabaraka wa taala zul fadlil azim mooy boroom gëneel lu màggali waaye it wa lakum mooy bàkkaar yi ngeen def dina leen ko kafaaral faral leen ko waaye dina leen suturaal ba conséquence u bàkkaar ba ak nit ñi di yëg ne yeen defoon ngeen lii boroom bi dina leen ci suturaal loolu le comme ni nga xam ne almixfar casque bi noonu lay muure bopp bi noonu la boroom bi di muure jaam bi li nga xamante nii mooy ki nga waaye nag day dellu ci boroomam te xam na ne boroomam ah moom lay mu ngi def bàkkaar nag mu ngi koy bàyyi xel malgré tout waaye nag moo tax ñépp yonent mi alayhi salaatu salaam ne kullukum mu'afa yéen ñépp la boroom bi di jéggal ba mu des ñi nga xam ne moom dañuy def lu bon ci foo xam ne seen diggante seen borom kese la ñu ñëw di ko divulguer di ko wax ci mbedd mi di ko wax ci pénc mi ngir wan ne ñoom ñoo di gërëyee ñoom ñoo ñeme ak naan yooyu ba ma ci tollee noo yéen booy yéen manu ngeen billaahi ba ma ci tollee maa doon toj xawaare yi kooku de moom bon yonent ma lay saar saam nee na ñépp la borom bi di jéggal ba mu des waa ju mel noonu nële yu bon lim doon def borom bi suturaal ko mu xëy suba ci guddi gi suturaal ko suba jot